baabu fadli ta'jiilil fitri wa maa yuftiru alayhi wa maa yaquluhu ba'da iftaarihi kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi jeexalee ci sunu jotaay bii ñu génn chapitre deux cent vingt et un doon wax ci baabu fadli suhuur wa ta'xiirihi maa lam yaxsha tuluu'al fajr xadis biñ ci mujj woon gis muy xadis mille deux cent trente-deux mu ne woon wa an Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahlil kitaabi aklatu sahar walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël chapitre bu bees bi deux cent vingt-deux baabu mu ne bunt eh, ci tool ci garabu nit ñu eh, sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa maskanahum amiin di wax nag ñu nekk ba lay kitaabul fadaa'il ci kitaabul fadaa'il baabu buntu ta'jiili gaawe alfitri dog wamaa ak la nga xam ne yuftiru alayhi mooy aji woor ji moom lay doge wamaa yaquluhu ak buy dog ana lan lay wax wala lay wax ba'da iftaari ginnaaw bu dogee ba pare waaw baabu fadli ta'jilil fitri wa ma yuftiru alayhi sa yuftiru du yuftaru waaw parce que wa ma yaquluhu waaw du waxul wa ma yuqaaluhu voilà defu ko lil majhul kon ñu xam ne mooy euh, fa'il bi euh, damir mustatir bi la mooy aji woor ji huwa wa maa yuftiru alayhi wa maa yaquluhu ba'da iftaarihi ana lan la aji woor ji di wax ci lan lay lan lay doge camp <laughs> wala tandarma away <laughs> ah, <laughs> wala ndox wala fuufu wala zuuz waaw wa maa yaquluhu ak lan lay wax ba'da iftaarihi ginnaaw bi mu doge kon noonu la al imaamu tudde buntu bi walillahi alhamdu wal minna indiwu ci nag ay aaya mu indi ci li nga xamante ne eh, sept hadith la ci indi eh, ci sept hadith yooyee am na benn bi muy mille deux cent boobu kese lañ ci jotoon a gis walillahi alhamdu wal minna léegi ñu war a dugg ci hadith mu njëkk bi muy xadis mille deux cent trente-trois al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne an Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjalu al-fitr muttafaqun alayhi Ah, muttafaqun alayhi an Sahl ibn Sa'd ah, wa radiyallahu anhuma baayam sahaaba ma ne wax nga dëgg afwan ya vay voilà radiyallahu anhuma kon muy hadis mille deux cent trente-trois mu ne an Sahl ibn Sa'd mu ngi jële ci sahaaba boo xam ne yàgg nañ ko fi muy Sahl ibn Sa'd di doomi Saad wax nañ la baayam sahaaba la kon radiyallahu anhuma yal na boroom bi gërëm leen ñoom ñaar te kontaan ci ñoom ñaar anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa yazaalu du deñ annaasu nit ñi bi xayrin di nekk ci njiiw maa fekk nekkuñ ñoo xam ne ajjalu dañuy gaawi alfitra dom waaw fekk ñu ngi nekk ñoo xam ne dañuy hein li nga xamante ne gaawe dog du ñu deñ nekk ci mu ne xadis ba muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari rahimahullah al imam muslim wa abul husayn bokk nañ ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy mu ngi ci muwatta imaamu malik rahimahullah kitaabu ma jaa fi ta'jil al fitr naka noonu al imaamu ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi solo na ko na ko na al-imaam Abu Isa at-Tirmidhi ak al-imaam al-Qazwini Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Qazwini rahmatullahi ala al-jami' al-imaam al-Bukhari rahimahullah benn bërëb kese la ko indi muy kitaabu sawm baabu ta'jiilil iftaar voilà moom noonu la ko indi baabu ta'jiilil iftaar hmm? Euh, mu nekk xadis yoo xam ne yu siiw la euh, comme niñ ko fi gise woon gaaw a dog waaye yéexe xëdd moo tax al imaam ibn abdul bar mu ne xadis yi wax yooyu moom loolu mutawaatir la quoi waaw mooy mbooloo ñu bari ñoo ko jële ci mbooloo ñu bari jële ko ci say saxaaba yu bari jële ko ñooy saa salaam voilà kon euh, mu ngi noonee quoi waaw gisoon nañ la Amr ibn Maymun waxoon ne woon kaana rahimahullah kaana ashaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asraa annaasi iftaran wa abta'uhum suxuura wa abta'ahum suxuura mu ne yonent saxaabaay Seydina Muhammad yi di sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum nekkoon lañu gënoon a gaaw ci nit ñi dog dañ doon teel a dog waaye nekkoon gënoon a yéex xëdd mooy ca jeexitalu guddi ga frontière ak fajar ga ca lañ ko doon def kon al imam al hafiz al bukhari kitabu sawm babu ta'jil al iftar hmm? mu ne hadathana abdullah ibn yusuf mu ne nettal nañu abdullah ibn yusuf at-tinnisiyu abu muhammad al-qula'i al-misriyu ad-dimashqiyu al-asl génn àddina la 218 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana malikun mu nekk ñu xabaare mooy Malik bi imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari imaamu daar al-hijra borom ngir mi génn àddina 179 rahmatullahi alayhi an Abi Hazim moo ko jëlee ci Abu Hazim di Salama ibn Dinar Abu Hazim al-A'raj al-Abfal at-Tammar al-Madani al-Qas az-Zahid al-Hakim ah. allahu akbar allah kon moom mi di salama euh, euh, moom la ko jële ibn dinar si yowoon ci abu hazim rahimahullah génn àddina am nañu ne cent trente-trois wax yi nag dem na ba ne cent quarante-quatre wallahu ta'ala a'lam an sahl ibn sa'd moom moo ko jële ci sahl ibn sa'd ibn malik ibn khalid ibn tha'laba ibn harisa ibn amr ibn al-khazraj ibn sa'id ibn ka'b ibn al-khazraj al-ansari as-sa'idi Abul Abbaas ñi na Abu Yahya radiyallahu ta'ala anhu nekkoon saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax nañ la ne moom ah, ah, daa nekk koo xamante ne nii eh, baayam it saxaaba la comme ni borom Taqribu Tahdhib wax ne lahu wa li abiihi suhbatun mashhuur moom ak baayam am nañ ak ànd boog yonent bi alayhi salaatu wa salaam du siiw eh, ca ña nga xam ne ñooy borom xam-xam eh, domaine yi ta xam. ñoom mu ngi génn àddina am nañu ne la 88 am nañu ne la 91 wallahu ta'ala a'lam mu ngi gane àddina nag cinq ans avant yonent bi alayhi salaam di eh, gàddaay voilà mooy bi yonent bi alayhi salaam di gàddaay fi juróomi at la moom voilà man nga gis ne eh, ñoom Seydina Anas a ko magoon hmm? ñoom Seydina Zayd ibn Thabit na onze ans la moom Seydina Anas dix ans moom mii cinq ans la moom bi nga xamante ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gàddaay Seydina Mawlana Ibn Abbas lu ma moon trois ans parce que ca xisaar ba euh, ca fukkeelu at na ca la gane àddina fële ca Makka Shabu Abi Talib euh, voilà yonent bi alayhi salaam trois ans ñetti at la ci teg après daal di gàddaay jóge Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu sharafa daal di ñëw Madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon an Sahl ibn Sa'd abul abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjalul fitra nii la ko al imaam abu abdillah al buxaari indi kaanta al imaamu muslim moom it benn bërëb kese la ko indi kitaabu siyaam buntu bi leen ci shuraax yi def baabu fadli suhuur wala sahuur mu ne haddasanaa yahyaa ibnu yahyaa ah, xadis euh, bi moom leen di ginnaaw xadis Seydina Zayd ibn Thabit biñ ci vision bi net bi Seydina Anas jële woon ci moom mu ne tasaxarna ma Rasulillah sallallahu alayhi wasallam waaw xëdd nañ ak yonente bi ci julli mu ne waa ñaata la woon <laughs> voilà loolu moo doon xadis mille deux cent trente ci ñaareelu xadis ci buntu bi ñu génnoon ah boo ginnaaw boobu ci la te xadis bii la ci teg mu ne Yahya ibn Yahya imaamul Buxaari rahimahullah ah, kii Yahya ibn Yahya waxoon naa la sëriñam la waaye eh, nu ma naan imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Yahya ibn Yahya mu ne nettali suñu sëriñ bi Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mawlaahum Abu Zakariyaa di Rayhaanatu Nisaabuur rahmatullahi alayhi génn àddina la 226 qaala mu ne axbarana Abdul Aziz ibn Abi Haazim mu ne xabaar nañu suñu sëriñ di Abdul Aziz ibn Abi Haazim di Salama ibn Diinaar al-Maxzuumi ah, ah, Abu Tamaam al-Maxzuumi mawlaahumul Madani kii doomu Abu Haazim la voilà Abdul Aziz Abu Haazim mi ngi sànq muy Salman eh, muy Salama bokk ma Salama ibn Diinaar al-A'raj bi ko imaamu Maalik jëlee kii doomam la voilà Yahya ibn Yahya ci doomu Abu Hazim la ko jële waaw ah, te ñoom ngi gis nga ni mu taxaw imaamu Malik rahmatullahi alayhi alayhima ah, kon mooy eh, eh, Yahya ibn Yahya fi mu jële ko ci doomu Abu Hazim ni Abdul Aziz ibn Abi Hazim génn àddina 184 am na ay wuute rahmatullahi alayhi an abihi mu jële ko ci ba gis nañ ko sànq di Salamatu ibn Dinar al-A'raj Abu Hazim rahmatullahi ala al-jami' an Salim ibn Sa'd radiyallahu anhu la def ah, ah, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjalul fitr voilà mu ne wa haddathanaahu mu ne nettali nañu xadis bi ba léegi imaam Muslim ci suuf Qutaybatu muy Qutayba beneen taalibe muy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawlaahum al-Balkhi al-Baghlani génn àddina deux cent quarante rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Yaqub mu ne ki leen nett moo Yaqub di Yaqub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qaari az-Zuhri al-Madani al-asl dëkkoon Iskandariya rahmatullah alayhi génn àddina cent quatre-vingt-un mu ne xaataxawal mu ñëw mu ne wa haddathani te nettali na ma man dong man imaam Muslim Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah moom génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente rahmatullah alayhi qaala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi hmm? moom mu jële ko ci Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari rahimahullah al-Basri al-Lu'lu'i mu siiw mi génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullah alayhi an Sufyan mu jële ko ci sëriñam bu mag Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi génn àddina cent soixante et un kilahuma mu ne kon mooy kilahuma mooy lan Yaqub ak Sufyan voilà loolu la de ku nekk ci ñoom ñaaraan Abi Hazim ñu jëlu Abu Hazim mi ko imaam Malik jële ci riwaaya imaamul Bukhari an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu an nabi sallallahu bi misli bu mel nii nii la ko al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy ngëneel bunt bi day wax lan ngëneelu taajilil fitri ah, gaawe li nga xam ne mooy dof loolu mooy ngëneel googu ci nekk moom yonent bay sa saam di ñu xamal ne gaaw a dog yiw kese ci nekk te màndarga la buy wone xeet wi ñu ngi ci yiw bu dee ne ñu ngi respecté lii ñu ngi sàmmonteeg lii yonent bay sa saam wax màndarga la alaama la signe la buy wane ne ñu ngi ci yiw bu fàddoo ci ñun nag loolu mooy wane ne kon yiw sori nañu waaw loolu mooy mafhum bi loolu ngay dégg mafhumul muxaalafa la ngay dégg ca gannaaw mu wuti lii moom moom loolu la voilà léegi mooy kon loolu leer na di wane kon gëneelam te yiw la wax waxul laa yazaalu na bi xayr xayr waxul xayr nangam non xayr moom da ah, ah, ah, kalima jaami'a la kàddu la boo xam ne dafa matale yiw ci bépp domaine nag waaw waxoon naa la jaayoon yële ne buñ jàppee ne wallahi man nañoo amuk texe fii ci àddina bi ak félicité dund bu neex ni ay julli lañ ba pare waaye di fule di sànni di kaj gi di bule di sànni fële ci santaare ba njàngale bi yonent way bi saam di ko bañat toppatoo même yii nga xamante ne ni xoolal yii nii nga xam ne mooy xam nga euh, teel a xëdd non xëdd ak teel euh, xam nga loolu du faata waaye xatta loolu di ko sàggane ay problème lay indi ci ñun waaw loolu signe la buy wane ne ñu ngi ci yiw bu ko sàggane nag mooy musiba waaw kon naa la borom yónniwul yonent ka ab yonent alayhi salaam rawatina xayru ngir ne ñu nekk suñu mu nekk suñu modèle pour yee quoi ñu ñuy permettre à chaque fois rek ñu naan bon loolu garaawul quoi loolu du farata quoi ah farata la wala sunna la waaw gaa yoo xam ne seen busal ak ñaan di sunna lañ <laughs> waaw foofu lañ ko kal boo leen nee ah affaire bi da du farata ñu ne ah kon boof garaawul wal iyaazu billaah moo tax gisoo waaw li ngay dégg ci ginnaaw mooy bu dee lii respecté wuñu ko ne wuñ ci yiw <laughs> da seetal rek voilà xam nga bii nii lan la wax maa ajjalul fitr waaye comme li al imaam Abu Daawud al imaam al al xaafiz na Hajar rahmatullah alayhi mu ne te sax ñëwee na ci xadiis sayna Abu Hurayra ndax soloon na xadiis bu mel nii hmm? bu mel nii eh, moom al imaamu Abu Hurayra radiyallahu anhu te loolu waxoon nañ la comme que imaamu Tirmidhi bokk nañu ko solo kaay mu wax la ñu ko solo yeneen saxaaba al imaamu Abu Isa waaw lii ci taxriij bi lañ ko waaye eh, eh, boo bëggee xam ñeneen moom boo gisee imaamu Tirmidhi ci wet gi rek demal ci moom dalay yombalal que boo gisul même boo gisagul saraa yi ci borom xam-xam yi def moom da lay yombalal wax la wafil baab yi an diw ak diw ak diw bu dee am na ci mu ne abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu ma jaa fi ta'jil iftar mu ne hadathana muhammad ibn bashar mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz ñu xamee ko Bundar sëriñ waa kutubu sitta génn àddina la 252 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi gis nañ ko sànq an Sufyan gis nañ ko sànq an Abi Hazim gis nañ ko sànq ha mu ne taxawal man imaamu Tirmidhi ma taxu ci càllal demal indi la beneen càllal la wa akhbarana taxabaana Abu Mus'ab di Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakr al-Qasim ibn al-Harith ibn Zurara ibn Mus'ab ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi abu mus'ab al-awfi az-zuhri al-madani al-qaadi al-faqih génn àddina la 242 rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi abu mus'ab kon moom mu moom nag qiraatan an malik fekk moom ñu doon jàng imam malik mooy ci taalibe imam malik yi la waaye daa nekk koo xam ne boobu imam malik comme niñ la waxoon moom ardu lay def taalibe yi moom mu toog moom mooy nekk di jàng xadiis yi ah man Malik di jële ci imam Malik mi ngi gis sànq moom tam gis nañ ko sànq an Abi Hazim ibn Sa'd an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalul fitr voilà mu di xadis mu ne wa fil baabi an Abi Hurayra waaw imaamu Tirmidhi mu ne te buntu bi xadis mel nii jële nañ ko ci sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ibn Abbas ak doomu Abbas ibn Abdallah radiyallahu anhuma wa Aisha sayyidatu Aisha wa Anas sayna Anas ibn Malik ah, Anas ibn Malik mu ne hadithu Sahl ibn Sa'd hadithun hasanun sahih mu ne hadithu Sahl ibn Sa'd hadith la boo xam ne bu baax la bu wér la wa huwa alladhi ikhtarahu ahlul ilm min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim istahabbu ta'jil al-fitr wa bihi yaqulu Shafi'i wa Ahmadu wa Ishaq mu ne te lii moom la boroom xam-xam yi je saxaaba yonent mi alayhi salaam daal di tànn nag ñeneen ñi ñëw seen gannaaw ñoom li ñu sopp mooy gaari xët dox waaw mu ne te loolu moom la imaamu Shafi'i imaamu Ahmad na ko doral imaamu Ishaq ah, ibn Rahawayh rahmatullahi alal jamii' loolu lañ tànn kon imaamul at-Tirmidhi eh, wan nañu abu sayna abu Hurayra solo na ko moo daal imaam al-Hafiz ibn Hajar bi muy sarah xadis bi dal Fath mu ne fii xadis bi dane la yazaalu naasu bi xayrin hmm? loolu la wax mu ne ci xadis sayna abu Hurayra dane la yazaalu diinu zaahira Allah diiney l'islam gi du deñ di féete kaw waaw gis nga kon lii yonentu way sa sam lëkkale gaaw a gaaw a gaaw a dox tamit nit ñi luñ de nekk ci yiw waaye diine l'islam suñu soobin wii suñu tëralin wii du deñ di nekk féete di noot di féete kaw di feeñ waaw waaw te loolu mooy wane que loolu yiw gi da da sax parce que borom bi moom wala yansuranna allahu man yansur borom bi ñi muy dimbali mooy ñi ko dimbali waaw kon nag bu dee diine ji moo féete kaw mooy waa ahlul islam ña ca nekk nit ñi ñoo ñu ngi ñu ngi ci yiw ji te ñoo ko respecté voilà léegi hadis bi am na leneen mooy maa ajjalul fitra la wax rek ñu ngi eh, gaawe dog al imaam al xaafid rahimahullah mu ne abu dhar fi hadisi mu ne seydna abu dhar daal dinay nettali yokku na ci xadisam moom mu ne wa axaru saxuur te ñu yéexe bi ñu wénna laa yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjalu lfitra wa axaru alsaxuur aw lsuxuur waaw nit ñi duñu dañ nekk ci yiw hmm? fekk ñoom ñu ngi nekk ñoo xamante ne nii mooy dañuy euh, euh, euh, yéexe xëdd tamit gaawee dog waaye yéexe xëdd mu ne lool axrajahu soloona yokk boobu ahmadu di al imaamu ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi hmm? léegi nag kon loolu day nekk moo tax imaam al-Hafiz mu ne loolu mooy mu nekk loo xam ne seen jëf jooju nekk imtisaalan li sunna waaw nekk loo xam ne mooy dañuy di jëfe di làmboog sunna yonent way saa saam li nga xam ne moo doon di gaaw a dog te yéex a xëdd voilà léegi waaqifiina inda haddiha di yem nag fa dëxalu yonent bi saasaam ak sharia bi sunna ghayra mutanatti'in ba nga nekk ñoo xam ne dañuy teengal bi uqulihim teg ko ci seen xel maa yughayyiru qawaa'ida loo xam ne day war keno ya nga xam ne ñooy wane euh, fi euh, loolu yonent bi saasaam teg muy sunna nga ñëw ba saaga te loolu imaam al-Hafiz en fait ci hadith bii la doon waxee li ñu waxoon keroog din naan dinañ ko wax léegi après nga fàttaliku waaw mooy gis yonent bi saa saa li wax dafa sew nit ñi duñ dem nekk ci yiw fekk ñu ngi teel a dog te yéex a xëdd ñun nag nga gis gaa yoo xam dañuy jaay teengal ah non non c'est nañ bàyyi cinq minutes après ngir bu gën a gën a wóor loolu yaa ngi génn ci li yonent bi saa saa am tëraloon voilà voilà <laughs> léegi nag te bokk na ci ba léegi day am lëkkaaleeg xadiis Seydina ibn euh, ki Amr ibn as bi gisoon. diggante alfay mooy faslu li nekk diggante suñu tàqale suñu koor ak koor waaxlul kitaab mooy akalatu saxar lekk mooy xëdd loolu bii itam ci la parce que imam abu mu ne zaada abu hurayra fi xadiisi sayyidina abu hurayra dafay yokku ci xadiisam mu ne li anna al yahuuda wan nasara yu'axxaruun yu'axxiruun foofu mu ne ndax yonent bay saasam da cee teg ne ak nasaraan yi dañuy yéexa non seulement bu dee dog dañuy yéex seen carême yi dañuy yéex dog waaye xëdd bi day yéex waaw mooy day ci day mooy ñoom du ko gaawee voilà duñu ko du ko yéexal bopp te woon moo doon bu ñu nelawee jeex na comme niñ ko xame woon comme niñ ko <laughs> waxoon fee waaye bu dee dog moom dañ ko yéexal te loolu fañ ko yéexal mooy ba weer yi kii boobu biddiw yi di génn waaw moo la al imaam al xaafis mu ne wa taxiiru ahlil kitaabi lahu amad wa huwa zuhuuru najm mu ne nag loolee nag <clears throat> mooy eh, fa muy mooy seen yéexal bi ñoom yéexal xë eh, non euh, dogu bi ñoom waa ahlul kitaab daa am limite de te lool mooy mooy biddiw yi feeñ ñoom foog biddiw yi commencé feeñ ñu commencé mën a dog mu ne loolu nag. waqad rawa ibnu Hibbaan wal Haakim min hadiisi Sahlin aydan bi lafz laa yazaalu ummatii alaa sunnatii maa lam tantadir bi fitrihaa an-nujum mu ne te al imaam Abu Daawuud ibnu Hibbaan rahimahullah solo na ko na al imaam al Haakim an-Naysaabuuri rahmatullah jële ko ci Sahl mi ibnu Sa'd radiyallahu anhumaa ci kaddu ne laa tazaalu ummatii yonent bay saa saam ne sama xeet de duñu deñ waaw la tazaalu ummati ala sunnati samaw xeet duñu deñ di nekk sama kaw sunna man yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw lam fekk nekku ñoo xam ne lam tantadir nekku ñoo xam ne dañuy xaar bi fitriha ngir seenu dog an nuju mooy di def ni yahuud yi ak nasaraan yi te wuteek ñoom loolu jaamu yàlla bu wéy la ci mel nii rawatina ash-shari'u sallallahu alayhi daal li ñu koy xamal waaw fekk defuñ ni ñoom rek ñu ngi ñu ngi xoog li nga xam ne mooy sunnaa yonent way saa saam ca ci la yiw gi nekk voilà kon xam nañ kon li tax mooy kon euh, illa bi mooy lan mooy bañ a def ñu ñoom euh, di yéexal bu tax man tashabbaha bi qawmin yonent way saa saam xamal nañu képp ko xam day niru nu ak ay ñoom yéen ñu ñoom voilà kon nag loolu mooy gisa dañ ciy jànge wuuteeg ñi nga xam ne mooy ñi newul ci yoon di wuuteeg ñoom loolu daa nekk loo xam ne jaamu yàlla la waaye il faut mu tegu ci xam-xam du loo xam ne nit koy toog ci xalaatu boppam naan moo nangam ak ki nàngam waaw dëgg la lépp loo xam ne sharia waxu ci dara nga gis ñoom ñu koy def te du mbiru doomu aadama comme lekk ak naan heure sàngam ak yooyu moom dool du ci dara loo xam ne du woor ak yooyu comme añ ñoom midi la ñuy lekk kon nag nañ fexe non loolu kenn waxul yooyu waaw mais loo xamante ne nii moom même bu ci sharia leerul yow yow amoo jo xam-xam noonu xaw cee teey Euh, gis ñoom kese ñu koy def mooy am ci prudence waaw rawatina yii nag moom yii ñoom daa leer yonent bay sa saam daal di koy leeral illa bi loolu la hmm? waaye nag il faut loolu loo ko gaawe gaawe nag il faut mu nekk ne leer na le eh, sona de <laughs> way bu fi gaawe nag dog ba pare fekk yow affaire bi ndekete heure bi jotagul des na cinq minutes nga anticiper ko moo tax al imam mu ne fiihi al hasu hadis bi ci al-Minhaj rahmatullah alayhi nekk na ci li nga xamante ne mooy di eh, ñaaxe ala ta'jilil fitri di gaawee dog ba'da tahaqquq ghurubi shams waaye ginnaaw bi nga xam ne ci la leere que ne ah jant bi sona ah, mu ne wa ma'nahu la yazalu amrul ummati muntaziman wa huwa bi xayrin ma daamu muhafidina ala hadhihi sunna wa in axaruhu kana dhalika alama alamatan ala fasadin yaqa'una fihi waaw wax na dëgg moom lañ ko wax sànq al imam al hafiz an-Nawawi mu ne maanaawam nag mooy kon il faut loolu nañ ci taxaw tuuti il faut mu leer que ne euh, quand jant bi sona waaw parce que bu dee ne nit ki daa jàpp ne jant bi sowul bon euh, parce que daa am ay niir daa daa xiin waaw asamaan si nawatal lool waaw sawaay jekki ah gis mu lëndëm mu jàpp ne dog jot na waaw fàtte naa xool montre même bu dee am na montre am na yooyu mu ñëw lekk commencé lekk jekki rek ñiir yi dandu kay affaire bi leer et ah <laughs> léegi loolu saa yi nu muy def bala ngaa jàll entre parenthèses ah c'est saa yi waaw kooku nu muy def est ce que kooku dañ koy boole ci kii yonent bari am ne képp ku lekk wala nga naan fekk da ngaa woor lu juum kooku nanga xam ne yàlla moo la leel moo la moo la ñaal moo la leel te moo la moo la leel te moo la nàndal nekk saxiix yi ah fa innama at'amahu Allah wa saqaa continuer kooram est-ce kooku dañ koy dugal ci foofu waa ji fàttewul de xam nga ci fàtte moom mooy xam na ne mu ci koor mais daa fàtte lekk ak wala sax ba <laughs> nga naan ah, ah, yi nag fàtteem ngi jéggi na dawee de ma ne ah fàtte fàtte na loolu mën na dal nit ah voilà te bu boobaa dara fii voilà <laughs> ah li gën a dëgër waxoon nañ la ko dara la du fay waaw dara <laughs> voilà daa tudd lekk ak naan ndax moo gën a bari lii dal nit ñi waaye beneen bu ci dugg te fàtte waral ko ci ñaari côté yëpp ndaw si fàtte ah jëkkër ji fàtte ah ñu sëy après seen xel dem si <laughs> loo bëgg si <laughs> même bu dee am na xam ki lekk waxoon nañ la ngiru maalikee moom même boo lekkee wala nga naan Euh, tayoo ko dañ naan la waaw bàkkaar moom teggil nañ la ko waaye bis boobu nag foog nga fay ko waaye loolu dëgëru ndax xadiis bi voilà léegi nga ne ma est-ce que kii dëkk waaj ji nag bon kii moom du daa fàtte daa nekk fii affaire bi xiin wala bu nekk ci ci salon bi affaire bi doon na leer tuuti après mu commencé lëndëm ndax njant baay kii rek moom nekkul sax di xool surveiller ci biti mu ñëw rek génn affaire dem ci frigo bi song frigo bi ne tël yo fa commencé commencé kii après euh, am ku jóge ne mu koy ubbi <laughs> wala soxna si nga ubbi bunt bi wala doom ji rek mu gis affaire yi leer nañ mu leer na ko ne moom <laughs> te moom teg na mbir yi bay ay sàqami ah waa kooku léegi moom nu muy def